ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي والشافعي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wa sittiin ba'dal mi'atayn wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tabaagadu wa laa taxaasadu wala tadaabaru wala taqaata'u wa kuunu cibaadallaahi ixwaana wala yaxillu limuslimin an yahjura axaahu fawqa salaas muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne lañ ubbi bunt bi ci suñu jotaay bii ñu génn muy chapitre deux cent soixante-neuf baabu nahyi an at-tabaghudi wat-taqaatu'i wat-tadaabur walillahi alhamdu wal minna aaya yi nga xam ne moom la njëkkoon a indi muy wàllu wu njëkk bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum aaya buñ mu joor gis moo bi ne wa qaala ta'aala muhammadur rasulullah walladiina ma'ahu ashiddaa'u alal kuffaari ruhamaa Fath aaya vingt-neuf tey nag ñu war a dugg ci wàllu xadis yi ñaari xadis la fi bi ñu njëkk muy mille cinq cent soixante-sept mu ne waan Anas mu ngi jële ci Seydina Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya nee na laa tabaghadu bu leen bañante ñii di détester ñii naan bëgguma kii ku nekk di ko revendiquer wala taxaasadu ta bu leen soxoralante bu leen ku nekk bëgg xéewal ga sa yor mu tafu wala tadabaru ta bu leen wanante gannaaw wala taqata'u ta bu leen dogoo wa kunu nekk leen ibadallahi ay jaami yàlla ixwaana nekk ay mu ne wala yaxillu ta daganul li muslimin ci benn ko wammatul yàlla ab jullit góor ak jigéen a ci yam an muy gàddaay axaafu mbokk jullitam fawqa salaas ci loo xam ne kawe na ëpp na ñetti fan mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo avant ñuy jàll xadis bi war nañu wax xadis mille quatre-vingt-onze mooy soreetul ñu ngi mille cinq cent soixante-sept insha allahu taala léegi laaj bi njëkk bi mooy ko ñoom donc ñoo kaa solo ñu ne lu déedéet xadiis bi al imaamu ahmad ibnu muhammad seen sëriñ indi na ko ci buntu yu bare bare bari naka noon jiitu woon na al imaamu maalik ibnu anas borom muwatta bind indi woon na ko imaamu daaril hijrati indi na ko ci kitaabul jaami' baabu ci kitaabul jaami' maa jaa fil muhaajara indi woon na ko foofu waaye it bokk na ci ñu ko solo al imaamu abu Daawuud ak al imaam Abu Iisa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' imaamul Buxaari eh, rahimahullah ñaari bërëb la ko di andi na ko ci kitaabul adab baabu maa yunhaa an at-tahaasud wa at-tadaabur ak kitaabul adab baabul hijra bu mu gisee bu mujj bi mu ne haddathanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettali sunu sëriñ Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'aala gane addina la no génn addina 218 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne akhbaranaa Maalik mu ne suñu xabaar mooy Maalik wax nañ la solo na ko di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu Abdullah daar al-hijra bi ci kilifaay ngiru Maliki yi rahmatullah alayhim gane àddina entre l'an 93 94 dugg 94 80 génn àddina l'an 179 rahmatullahi alayhi an Ibn Shihab mu jël ko ci sëriñam de Ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah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 allahu taala di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam dul udunayni lool lañ ko doon dàkkantal radiyallahu anhu Abu Hamza moo doon dàkkantalam moom Seydina Anas al-Ansari an-Najjari al-Madani waaye Basra fa la mujj te fa la génn àddina radiyallahu anhu foofu la bàmmeelam nekk radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa wa salasilaya voilà fii mu wax te yellul ab jullit muy gàddaay mbokk jullitam ci kaw lu ëpp ñetti guddi léegi gànta al imaamu oo hmm? dafa ñëw fawqa salaasi layaal yanta bi mu ko njëkkee indi ci kitaabul adab maa yunha an at-tahaasud wa at-tadaabur dana haddathana abul yamaan di al-hakam ibn naafi' al-bahraani al-himsi rahimahullah gane àddina 138 génn àddina 221 qaala akhbarana shu'ayb rahimahullah mu nekk ñu nettali mooy shu'ayb di shu'ayb ibn abi hamza dinar al-qurashi al-umawi mawla abu bishr al-himsi génn àddina 162 an az-Zuhri gis nañ ko sànq rahimahullah qala haddathani mu ne nettali na man dong Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil-muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam kon ñu xam ne mooy thalathati layal ak ayyam benn la mooy ñetti fan wala amoo droit di ci euh, euh, gàddaay ta bokku jullit daal imaam Abul Husayn moom it ñaari bërëb da ko dalee na taqale indi version bi indi beneen bu jaar ci yeneen série kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu tahriimi tahaasudi wat-tabaghudi wat-tadaabur al imaam Abul Husayn mu ne haddathanii Yahya ibn Yahya gis na hadis bi ci imaamu Malik la jaar ci yee mais imaam Muslim bu ko indiwaat du jaar ci yoonu imaamu Malik mais fi imaamu Malik la jaar mu ne hadathani nettali na ma man dong Yahya ibn Yahya di sama sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr sëriñ la woon ci imaamu Bukhari rahmatullahi alayhi ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi wal-Hanzali mawlahum di rayhanatu Naysabur Abu Zakaria génn àddina l'an 226 fekk gane woon na àddina 142 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala Malik dafa bokkoon ci taalib nga xam ne imaam Malik wax nañ ko yàgg koo wax nekkul woon Serigne boo xam ne day toog di jàng xadiis yi ci taalibe di déglu kenn ci ñoom mooy jàng moom muy déglu buñ paree mu daal loolu lépp moom loolu mu di mu toog di déglu nit ñi di kàcce ci moom mu ne moom qara'tu jàng na ala Malik waa bokkoon suñu doon liir ci kanam imaamu Malik bu taalibe yëpp teewee mu ne man qara'tu ala ko sànq imaamu Daaru Hijra Abu Bakr an Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nañ ko Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi fawqa thalath kese mooy ci kaw yellul ab jullit muy gàddaay bokk jullitam ci loo xam ne lu ëpp lu kawe ñett waaw waxul layaal waxul euh, ay ayyaam comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Nawawi indee ci euh, euh, minhaj bi non maanaam minhaj bi riyaad bi loolu mooy kàddu imaamu Muslim mii la rahmatullah alayhi léegi imaamu Muslim après bon indiwaat na ko ci beneen yoon boo xam ne jaarul ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ la ko wax léegi lillahi alhamdu wal minna nafawdana wa haddathana moom la ci def Muhammad ibn al-Muthanna ka nekk lañu Muhammad ibn Abu Musa al-Basri siyoon ca Zamin sëriñ waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina l'an 252 qala haddathana Abu Dawud mu mooy te moom téereem boobu Abu Dawud mi dañ koo dajale ginnaawam waaw at-Tayaalisi waaw mooy Abu Dawud at-Tayaalisi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan wasi'a waaw mooy borom musnad bi musnadam bi kenn ci taalibe moo ko dajale ginnaaw mu ne waxada woon Abu Dawud di Sulaymaan ibn Dawud ibn al-Jaarud az-Zubayri Abu Dawud at-Tayaalisi al-Basri noonu la siiwoon mooy at-Tayaalisi al-Basri al-Faarisi az-Zubayri mawlaahum rahimahullah gane àddina 133 génn àddina 204 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj gis nga fii beneen yoon la jaar jaarul ci imaamu Maalik di Shu'ba ibn al-Abu ci Shu'ba eh, ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki wal-Azdi wa Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin gane àddina entre 82 ba 87 génn àddina la 160 rahimahullahu ta'ala an Qatada ta mu jële ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith eh, ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Saduud rahimahullahu taala di Abul Xattaab al-Basri rahimahullah gane àddina la soixante génn àddina la cent dix-sept rahimahullah mu ne an Anas muy jële Seydina Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tahaasadu wa laa tabaghadu wa laa taqaata'u wa kuunuu ibaadallahi ixwaana wa lillaahil hamdu wal minna xadis bi nag euh, al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah bi nga xam ne ci la koy shara am na benn kàddu boo xam ne mu ngi koy leeral ne am na ci benn yoon bu mu ñëwee waaw mooy kàddoog laa tanaafasu mu ne comme laa tabaagadu wala taxaasadu wala tadaabaru nii nii hakkada ixtasara al-xuffaaz min ashaabi zuhd naka nii la ko tënkee la ko ëndee ñi nga xam ne ñooy xuppaa bi boroom xam-xamu xadiis yu mag yi takkkat yi jële ko ci tey nekkoon taalib imaam az-Zuhri yi anhu jële ko ci moom ala hadi ci ñett yi mu ñett yi mooy la laa taxa tabaagadu benn bu leen bañante wala taxaasadu bu laa iñaanante wala tadaabaru bu leen warante gannaaw mu ne wa zaada Abdurrahman ibn Ishaq anhu kanta Abdurrahman ibn Ishaq moom da ko jël ca Zuhri yokku ci leen wala tanaafasu te bu nekk di concurrence boo xam ne boobu kenn la di xëccoo woon ci biir àddina mu ne zakara daalika ibnu Abdul Barr fi tamhiid mu ne yokk bi imaam al-Hasan ibnu Abdul Barr dëkkoon ci Espagne l'Andalousie tudd na ko ci téereem bi mu doon Shara Muwatta imaamu Maalik bon ñaar la te ak te mooy euh, istizkaar ak tamhiid bii moom moo gën a xadiis bii wal Xatiib ak na ko noon al Xatiib mbokkam ma ñoom ñoo nekkoon ñaari eh, ponkalu seen jamono dañoo bokk même année buñ génn àddina muy al-Xatib al-Baghdadi yu nekkoon aalimul mashriq ak al borom al-Hafiz ibn Abd al-Barr nekkoon aalimul maghrib borom xam-xamu waa eh, maghrib te li nekkoon aalimu waa mashriq moom indi na ko fil Mudraj wax wax jii tamit qaala wa hakada qaala Sa'id ibn Abi Maryam mu ne na ko nii la ko Sa'id ibn Abi Maryam solo an Malik jële ko ci Malik an Ibn Shihab mu jële ko ci Ibn Shihab comme ni mu ñëwee ci tallale bi mu ko mu ne waqad qaala al-Khatib wa Ibn Abd al-Barr mu ne ñoom ñaar al-Khatib al-Baghdadi na ko noon al-imam al-Hafiz Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi ñoom ñaar ñëpp nee na xaalafa Sa'id ibn Abi Maryam Sa'id ibn Abi Maryam dafa wuteeg jamii' ar-ruwaat an Malik ñi solo mbir mi yépp imam Malik dafa wuteeg ñoom amul kenn ku ci yokk lool waaw fil Muwatta ci Muwatta wa ghayrihi ak ñeneen fa innahum lam yadhkuru hadhihi al-kalima fi hadith Anas amul kenn ci ñoom fu ñu yokku wala tanafasu ci hadith Sayyidina Anas radiyallahu anhu wa innama hiya indahum waaye yeneen Muwatta yi ña ko solo loolu ñëw na la tanafasu waaye fii hadith Malik hadith imam Malik an Abi Zinad bu mu jël ci Abu Zinad la waaw rahimahullah ay al hadith alladhi yali hada mooy hadith bi tegu imam Malik ni ñu ko tegalee mooy bi topp ci bi léegi nag kon waajilum def Sa'id ibn Abi Maryam fa adrajaha dafa jël hadith jële boole ko ci hadith bi fii isnaad hadith Anas indi ko ci càllale sayna hadithu Anas ibn Malik bi ñu nekk radiyallahu anhu mu ne wa kada qala Hamza al-Kinani mu ne na ko noonu tamit ñaari xaafis yi al-Xatiib ak al Ibn Abd al-Barr wax la euh, Hamza al-Kinaani wax ne laa a'lamu man xaw ma kenn qaalaha an Maalik ku toxale hadiis Sayyidinaa Anas bi jëlee ko ci imaamu Maalik fii hadiis Anas ghayra Sa'iid bi Ibn Abi Maryam moo wala tanaafasu kon loolu ñoo xam ne kon yokk boobu amul ci hadiis bi mais am na ci li tegu ci moom ci Muwatta euh, rahmatullahi alayhi wallahu taala alam xadis bu mel nii nag ku mel ni alimam Abu Hurayra daal dina koy solo voilà alimam Abu Hurayra solo na xadis bu mel nii moo tax imaamu Tirmidi euh, bi mu ko indee mu ne wa fi mu ne hada xadisun xasanun saxiix lii xadis la boo xam ne xasanu bu baax saxi bu wér wa fil baabi an abi bakr as-siddiq sayyidina abu bakr as-siddiq sangu saxaaba yi radiyallahu am na xadis bu mel nii bu mu nettali wa zubayr ibn al-awwam ak euh, euh, zubayr ibn al-awwam xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa ibn mas'ud ak euh, sayyidina wa mawlana abdullah ibn mas'ud wa abi hurayra ak imaam abu hurayra wa ibn umar ak sayyidina mawlana abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anil jami' kon xadis baa ngi noonu ci wàllu taxrij bi léegi nag mu am benn affaire boo xam ne des mooy ginaaw bi ñu gisee lii mooy léegi xadis bii nii ana mooy njàngat yi al imaam al xaafis lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy di wax ne xaraamal tere bu ñu tere boobu baabu nahyi an at-tabaghud wa at-taqatu' wa at-tadabur yeneen saa salaam nañu laa kaddu yooyu imaam an-Nawawi kaddu xadiis bi la jël tudd ko bunt laa tabaghadu mu ne kon baabu nahyi an at-tabaghud bu leen bañante wala taqata'u wala taxaasadu wala tadaabaru wala taqaatoo mu ne wa taqaatoo baabu nahyi ani tabaagud wa taqaatoo ak dogoo xadiis bi ne wala tadaabaru in am na ci mu ne wa tadaabur kon loolu dafa leer xadiis bi dañu ñëw di leeral ne loolu yu saa sam da koo xaraamal ndax loolu day yàq diggante bi nga xam ne boroom bi aaya yi ñu gisoon dane innamal mu'minuuna ixwa yooyu jullit ñi kese ñooy nekk ay mbokk réewénal leen léegi nag seen diggante boo koy est ce que dogoo wanante gannaaw ak di nekk ñoo xamante ne dangeen di bañante loolu day dox li yàlla digle déedéet te képp ko dox lu wuteeg li yàlla digle surtout ci waayu wàllu relation yi nga xam ne daa bëgg muy dox mu nekk loo xamante ne lu liis lay doon lu ñëw di ko yàq loolu dafa xaram kon lii day wane ne yeneen saa salaam moo tere wan-nahyu al-mutlaq yaqtadi yaqtadi al-tahrim tere boo xamante ne buñ doyal li ñuy wane ci sharia mooy lool dañ koo xaraamal ba dalil bi ñëw na lii xaraamaloo ko te amul benn dalil buy ñëw di wane ne loolu moom daa nekk lu baax léegi nag soo ko xadiis bi daa am mu ne bu loolu lépp dim ne ne bu leen leen bañante bu leen añaanante waaw ku nekk di bëgg la waaj a yor ci xéewal mu taxoo ci moom wala sax même bu dee du ñëw ci moom waaye na ko ñàkk waaye boo ñëwee kii féete ne la bu ngeen gisantee kii féete xar kanamam ne kii féete ne mel ni gisante wu ñuy rombante mel ni ay xeer yu rombat lool bu leen ko def te bu leen dogoo wa kuunu nekk leen ibadallah ixwaana mooy la aaya bi wax gisoon bi wees waaw ko loolu di namal mu'minuna ixwaan nekk leen ay jaamu yàlla ixwaana nekk dong ay mbokk waaw lépp nag loo xam ne yi mu wax ci kaw yëpp képp ku doxalanteeg noonu sa mbokku jullit mooy lu mbokkoo goog borom bi ne yeneen saa saa nekk leen ko suñu borom ne yéen kese yéen ay mbokk loolu fell nga ko neex na la wala naqari mu ne walaa yaxillu ta daganul li muslimin léegi nag mel ni parce que tabi'a doomu aadama mooy doomu aadama ni ñu ko bindee. bu meree nit wala am na lu ko boroomam di def moroomam nitam di def du ñàkk ay ñëkk nit yoo xam ne dina nekk seen diggante waaw dina ko jàppal loolu nag sharia da ko tënk ci da ko may dele ci ñetti fan waru koo dépassé waaw seen mbokku jullit man la def lu la metti nga jàppal ko waaye loolu bu mu dépassé ñetti fan ba tax nga gàddaay ko ñetti fan bu mu ko dépassé waaw waaw bu mu ko dépassé moo tax mu ne wala yahillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaat yeneen salaati layaal yeneen i salaata ayyaam kon loolu mooy li nga xamante ne moo ñëw léegi nag mu def waaw kon loolu ci ci ci ni mu feeñe noonu mooy bu dee ci suuf loo xam ne matul ñetti fan loolu dagan na parce que loolu euh, ash-shari'u ala ya'lamu man xalaqa borom bi tabaaraka wa ta'ala moo gën a xam nit ñi bind te moo leen mooñaale loo xam ne noonu lañ mel mooy mer bi du gaaw a ci ñëpp bu la nit defee loo xam ne du noonu du ñëpp ñooy ñi nga xam ne ñooy jaaru passer à autre chose am na ñoo xam ne boo leen tooñoon lu gën a metti tey loolu bu ñu ko dépassé ci daa deux heures am na ñoo xam ne nag day def ci seen xol waaw loolu nag sharia dana nag bu mu dépassé ñetti fan waaw bu mu dépassé ñetti fan moo tax ci xadis sayna Abu Ayyub bi moom itam soloona xadis bu mel ni laa yaxillu li rajulin an yahjura axaahu fawqa talaati layaalin yaltaqiyaan fa yu'ridu haadaa wa yu'ridu haadaa wa xayruhumaa alladii dawli salaam mu ne daganul yeneen saa salaam nee na moom Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ta hadis boobu mu ngi ci Sahihayni al imaam al Bukhari ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo imaam al Bukhari kitaabul adab baabul hijra ginnaaw hadis Seydina Anas bu Seydina Abu Ayyub bi la ci def radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi mu ne Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yeneen saa salaam mooy ki mu daloon këram ba muy door a ñëw Medina ala saakini salaatu salaam bi mu agsee ci jàkkaan ji bu dee Quba daloon na ci ñoom Sa'd na Xaysama euh, loolu ay wuute yu ci am euh, wallahu ta'ala a'lam léegi mu ne yonent bi alayhi salaam da nee na daganul benn góor bu nee góor nag moo jigéen a ci amul mafu boo naan kon bu dee jigéen la garaawul déedéet am yahjura muy gàddaay a xaafu bokk bokkam fawqa salaat ci layaalin lu féete kaw ñetti eh, eh, fan yaltaqiyaani ñuy daje fa yuridu hada ngi gis kii dummóoyu kii wa yuridu hada kee dummóoyu kee mel ni gisantewuñu te ñoo ko tey wa xayruhuma ci gën ci ñoom ñaar nag alladhi yabda'u alayhi salaam mooy ki njëkk bàyyi ak meram ak lim jàppoon njëkk li nga xam ne mooy nuyoo kooku mooy ki ci gën voilà kooku mooy ki ci gën moo tax am na ci benn riwaay xadiis imaam euh, Abu Ayyub bi radiyallahu imaam at-Tabari moom mu jaar ci yoonu az mu ne ki njëkk jiitu ki njëkk nuyoo yasbiqu ilal janna mooy jiitu àjjana Allahu akbar kon nag euh, euh, ci riwaaya wax nañ la xadiis bi al imaam Abu Daawuda moom soloo na ko ci sanad bu wér jaar ci xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne fa in marrat bihi salaasa laya salaas fa laqiyahu fa yusallim alayhi am nga imaamu Tirmidhi sànq wax na saxaaba yi yëpp ne soloo nañu bu dee nag ñetti fan kenn ci ñoom daje kenen daal di ko in radda alayhi bu dee fay na ko nuyoo faqad ishtaraka faqad ishtaraka fil ajri daal nañ bokk euh, fay googu nga xam ne ki njëkk nee nañ la moo gën mais bu koy fayee mooy moom itam dina am yool sukk ngëneel gi këli moo ko ëpp mooy ki njëkk wa in lam yarudda alayhi léegi nag bu dee waa ji da koo nuyu muy bañ faalewu ko kenn ki faalewu ko faqad ba'a bil ismi moom mooy dellu bàkkaar bi ci moom lay dellu tam moom moom la moom moom ni bañ ci moom lay dal waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam imaamul Buxaari rahimahullah eh, indi na solo na na ko noon sëriñ am al imaamu Ahmad mais imaamul Buxaari al adabul mufrad lii lépp imaam al Haafiz Ibn Hajar mu ngi koy tudd te bi muy sarah hadiis Sayyidina Abu Ayyub al Ansaari biñ la wax léegi radiyallahu anil jamii mu ne ta imaam Ibn Hibbaan daal na koy eh, solo ci yoonu Hishaam ibn Aamir mu ne fa innahumaa naakisaani anil haqq maa daamaa alaa siraamihimaa waaw mu ne ñoo dañoo xam ne dañoo wane gannaaw dellu wàññ wàññeeku seen mbir ci wàllu dëgg mooy bu dee dañoo continuer ci loolu nga xam ne mooy seen dogoo googale wa awwalu wa awwaluhuma ah, fay an yakunu sab sabaquhu kafaara mu ne kii njëkk a dellu nag mooy ñëw nuyu keneen ki kooku loolu mu def njiitam boobu effacé na lépp loo xam ne nekk na luy effacé bépp bàkkaar bu amoon ci dogoogoog mu dogoo woon ak mbokkam Allahu waaye am na imaam al-Hafiz mu ne hadith sayna Abu Hurayra bi am na lu yokku yokk ca fin ba fa in mata ala siramihima lam yadkhul al-janna jami'a bu ñu deewee ci seen euh, dogoo googu ñoom ñaar du ñu duggandoo àjjana ñoom ñaar xam nga lii yëpp bokk na liy wane ne loolu dafa xaram te lu ñu tere la xat man loo xam ñu la boo ko defee yéen ñaar bu ngeen faatoo du ngeen di juddoo àjjana yéen ñaar sandu ratir que bu nekkee jullit kenn ci safara lay dem sax ba mooy du ñu ko di juddoo am na koo xam ne mooy njëkk dugg lu yàgg keneen di juddoo dugg wal iyaazu billah waaw en tout cas moom du ñu ko dugg walla wal iyaazu billah waaw kon nag loolu lu amoo solo la léegi nag boroom xam-xam yi kon lëkkaale nag suñu bunt bi fii di wane na loolu dañ koo tere leer na boroom xam yi nag dañuy eh, eh, masala mooy waa léegi hadith Seydina Abu Ayyub bi Seydina Anas haditham moom lañ nekk ci Riyaad bi nee na yellul wala yahillu te daganul eh, li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalath yellul daganul ak wëy muy gàddaay mbokkam lu féete kaw ñetti fan eh, hadith sayna Abu Ayyub bi mu ne wax même chose ne wa xayruhuma ci gën ci ñoom ñaar alladhi yabda'u fii tàmbali bi salaam ci nuyoo imaam al-Hafiz mu ne qaala aktharul ulama li ëpp ci borom xam-xam yi nee na gis nga loolu nag mooy hijraan googu tongoo googu gàddaayante googu tazulu day deñ al hijra tongoo googu gàddaay googu bi mujarradi salaam bu kenn ci nuyoo keneen ci wa raddihi keneen ci fay ko jeex bu kenn ci nuyoo kenn ci kenn ci fay ko mooy loolu noonu jeex na léegi waaw loolu lu ëpp lu ci xam-xam borom xam-xam yo te mooy waxu imaamu Maalik rahmatullah alayhi euh, euh, loolu comme ni nga xam ne al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu koy leeral ne loolu moom mooy li gën a dëgër ko loolu moom mooy li gën a ku fi nuyoo moom kenn ki mu nuyu kenn ki fay ko jeex na waaw loolu jeex na quoi waaw loolu moom jeex na lu fi kenn waxati leneen <laughs> waaw mu ne te loolu mooy waxu ki nga xam ne mazhabu imaamu Shaafi'i ak ki nga xam ne mooy Maalik ñoo dëkkook ñoom te ne assalaam yaqta'u al-hijab waaw mooy bu nuyoo waaju fay ko jeex na voilà mooy léegi dogootuñu waaw te tamit wa yarfa'u al-ithma fii laa wa yuzilu te bakkaar ba nga xam ne moom lañ amoon da koy yëkkati te di ko toxal bind ko complètement waaw kanta imaamu ahmad moom mu ne wa imaamu nawawi wa ahmad wa al-Qasim al-Maliki in kaana yuzihi lam yaqta lam yaqta'i as-salaamu hijrat bu dee ne ñàkk wax ak moom da koy lor nuyoo loolu du doy dara la ko du dox mu ne lool ki ko wax mooy imaam Ahmad ak imaam Ibn al-Qasim taalib imaam Malik rahimahullah bu mag bi gën a mag sax waaw mu ne qaala ashaabuna mu ne suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi ñun imaam an-Nawawi nee na walaw kaatabahu aw raasalahu inda ghaybatihi anhu hal yazulu ismu al wa fihi wajhan mu ne benn masala bu doon ne waa ji ka mu dogoog moom da koo bind leer wala SMS wala yónni ko message WhatsApp moo wala lu man di doon walla bind ko ab lettre ab bataaxal waa ji tontu ko koo xam ne mooy moom nekku fa dafa soreek moom lest lool dina dindi bakkaaru tongoo giñ tongoon gàddaayoonte giñ tànk gàddaayoonte woon mu ne am na ñaari wàll ahaduhuma su mooy ci mbiru Shafi'i yi benn bi la yazulu lool dañ dara la du deñ yoo dindiwul dara li am na wu lam yukallim ndax waxul ak moom wa asaxu ma mu ne nag bi gën a wér mooy ñaareel bi yazulu li zawalil wihsha ndax day deñ ndax mooy eh, lool eh, nga xam ne mel ni njaay àlloo goog ñu nekkoon ku nekk mel ni faalewoo sa borom lool dañ na wallahu a'lam borom bi moo gën a xam bu ñëwaatee kantaali al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah doon wax mais mm, eh, qala akthar al ulama li ci borom xam-xam yi dañu tazulu al hijra bi mujarrad as-salam wa rad waaw hijra gi moom tongoo gi day deñ bu dee ne kenn ku nuyu moroomam daal di koy fay mu ne wa qaala ahmad kanta al imaamu ahmad rahimahullah nee na laa yubdu min al hijra illa bi awdihi ila al haal allati kaanat alayha awwala mu ne loolu dara lu deñ non seetalu dara tongoo gi mu ngi fi lu dul ñu delloo xaal ba ñu nekkoon doon waxataan seen biir doon defalante comme ni mu meloon laata loolu wa qaala aydan mu ne imaam ahmad nee na tarkul kalaam in kaana yuzi moom la imaam Nawawi doon wax sànq muy waxanteeg moom da koy lor lam tanqati al hijra bi salaam nuyu doy day lor kenn nu nuyu kese loolu dara la doy mu imam an-Nawawi wax sànni imam ibn al qasim al maliki rahimahullah wa qaala Iyad léegi kanta al qadi Iyad mu kalaamahu lam tuqbal shahaadat lii beneen masala mooy léegi ñoom dañoo tongoo ñaar yi jamono ñu tongoo bi tuddantewuñ liñ naan tafante suñ ko nekk bàyyi sa borom léegi est bu dee kenn ki dafa seede ci kaw keneen ci seede boo xam ne comme ci devant le juge boo xam ne day dugal waaji ah seede boo xam ne contre waaji la est-ce que dinañ ko nangu mu ne dara lañ ko dul nangu <laughs> waaw nooñun duñu ko nangu waaw lam tuqbal shahadatu alayhi indana walaw sallama alayhi bu ko nuyoon kese loolu rek du doy parce que man na ko nuyu waaji fay ko après mais mu dencal ko mbir mi mu ne yaani mu ne li mu ci jublu wa hada yu'ayyidu qawla ibn al-Qasim mu ne lii nag comme bu boobaa day dëgg a waxu ibn al-Qasim la waaw moom imaam al-Qadi euh, euh, mu ne wa yumkinu al-farq imaam al-Haas ne al-Haas ibn Hajar bi nettali mu ne mais mën na nekk différence yi taqale bi anna ash-shahadata yatawaffa fi yu tawaqa fiha bu dee seede la duñ ko nangu parce que dañuy ciy moytu du seede ku ñëw seede rek ñu nangu la dañuy def ay précaution jël ay moytuwaay ay matuwaay wa tarkul mukaalama kanta bàyyi waxtaan waxante yushiru bi anna fi batini alayhi shay'an fala tuqbal shahadatu alayhi léegi le fait moom ñu nekk ci xaal boobu bañ a waxante ba pare mu ñëw di seede ci kaw loolu daal li muy wane li muy yëgal nit ñi dafay am na ci biiram lu ko jàppal waaw wa amma zawalul hijra kantaan ak loolu moom bi salaami alayhi ci nuyu bi la jamono ji nga xam ne waa ci keneen ci ak ko waa ji ko loolu dara la bokkul waaw dee dañoo tongoo waa ji ñëw ba pare kenn ci ñoom di seede ci keneen loolu day wane ne ñàkk koo ñàkk wax ak moom loolu benn day wane ne am na problème bu nekk seen biir duñ ko nangu ndax dañ ciy jël ay précaution dañ ciy moytu waaye nag bu dee hijra bi tant hijra bi moom waa ji ku kenn ki nuyoo keneen ci loolu day nekk loo xamante ni euh, euh, hijra di jeex na dem na yoon waaw waaw ba'da tarki dhalika fi salat fa laysa bi mumtani voilà loolu moom ginnaaw bi mu bàyyee wax ak moom ñetti fan ginnaaw bi mu nuyu ko waaye mu nuyu ko jeex na waa ji fay ko jeex na mu ne wastadalla lil jumhur wastu billa loo jumhur mooy maliki yi shafi'i yi ñaan ak moom te ne ma ne nuyoo rek doy na bi ma rawahu tabari at-tabarani li nga xam ne al imam at-tabarani abul qasim moo ko solo min tariqi yoon zayd ibn wahb an ibn mas'ud fi asna'i hadith mawquf mu ne li nga xam ne zayd ibn wahb moom la jël ci Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci biir xadis boo xam ne ci Ibn Mas'ud la yem wa yu mu ne wa rujuuhu delloog moom an yatiya fa yusallim alayhi Ibn Mas'ud ne ñaar ñi nga xam ne ñoo tongoo kenn ki li muy delloo ci keneen ki mooy mu ñëw ci moom daal di koy nuyu jeex mu ne wastadal wastadalla bi qawli axaahu ala anna al hukma yaxtassu bil mu'miniin mu ne beneen net beneen masala mooy waaw laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu waaw loolu axaahu boobee eh, moom lay moom lay traité mu ne am nañu ne loolu dañ cee tegtaloo ne lii jullit ñi lay wax ah mooy diggante way jullit ñi way ngëm yàlla yi mu ne wa qaala an-Nawawi al-imaam an-Nawawi rahimahullah nee na ci al la ko doon waxe la hujjata fi qawli la yahillu li muslim léegi daal ko yéefér moom bu dee ne tong ko moo gën te loolu jaamu yàlla la waaye nag bu dee xam nga ne booy wax moom ak yooyu man na gis rafetaayu l'islam ba loolu mu dugg ci loolu lañu lay wax nga def ak tamit doxalin wu rafet woo xam ne loolu te xeetu wala loolu ngay def sinon ci luñ doyal réefër moom comme que bañal borom bi moom daal di koy togg moom bañ a wax moom loolu bu baax la waaye nag mooy li gën mooy ngay doxalanteeg moom doxla doxalin bu rafet bu ko defee loolu dina ko nekk loo xam ne mën na ko euh, ubbi bëtam ci euh, taar taaru l'islam islaam wallahu taala alam mu ne war qaala an-Nawawi al-imaam an-Nawawi nee na nag laa xujjata amul ab lay ab tegtal fii qawlihi li yoneen saa sallam wax ne laa yaxillu li muslim daganul ngir ab jullit muslim baat boo mu wax ab jullit way wommatul yàlla li man yaqulu ci ña nga naan alkuffaaru ghayra muxaatabiina bi furu' ñi nga xam ne te loolu mooy mazhabu hanafiyya yi ne yéeféer yi nekk ñoo xam ne dañ leen di togg dañ leen di adressé parole nekk loo leen di togg jëf ci li nga xam ne mooy branche sharia yi ndax sharia daa am ay furu' daa am ay usul am ay furu' usul yi mooy ngëm yàlla fas fas li nga war a fas loolu moom looloo tax ñoo xam ñu dugg safara di fa sax duñ ko génn bu koor jotee parce que koor mooy ci branche bi est ce que bu koor jotee yéeféer bu woorul dañ koy mbugal le fait que wooru bu julli jotee julliwul ndax dañ koy mbugal ci loolu waa jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'ati wal hanabila dañ ne kooku ah kay ndax masalakakum fii saqar bañ leen laajee ñoom yéeféer bi xaalu lañ wax waxuñ ne parce que gëmuñu ne lam nakum min al musalli bokkuñu woon ci ñuy julli kon bu dul woon ne kon bu julli jotee yéeféer bu julliwul loolu dañ koy jàpp kon doonuñu woon ne looloo tax ñu leen di mbugal ñu njëkk wootu la te du loolu kese en tout cas tudd ko mooy kon ñoom dañ muxaafa buuna dañ leen di prendre rigueur ci bu dee woor daa jot yéeféer bu woorul na ko leer ne ay bàkkaar yoo xamante ni des na ko bugale ëllëg plus li nga xam ne mooy weddil gi mu weddil boroomam loolu lépp day këpp ci kaw mu ne nag kantaa ñi nga xam ne nag ñooy wax le contraire naan non non non seen weddi yàlla euh, kese moom lañ leen bugale mais yi kenn bugalu leen lool ne par exemple fii laa yaxillu li muslimin loolu dañ ciy xame ne kon yéeféer yi ñoom bokkuñu ci kii li nga xam ne mooy courant charia mu ne lool du seen lay lenn taqyid bi muslim ndax boo gisee fii ñu tënk ko aju wommat wi li kaw ni ndax moom alladhi yaqbalu xitaab ash-shara wa yantafi'u bi ndax mooy ki nga xam ne charia muy borom charia euh, di yonent bi alayhi wala nga ne borom charia bi di borom bi tabaaraka wa taala ak ndawam bi alayhi salaatu wa salaam ñoom ñi ñuy adressé parole di wax ak ñoom ngir ñu jëfe loolu mooy way ñun yàlla bi moo koy déglu moo koy dégg di ko nangu te di njariñ